wassalaam fi lbaabi alhaadi wal arba'iin wa anhu radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala minal kabaa'iri shatmu rajuli waalidayhi qaaluu ya rasula allahi sala allahu alayhi wasallam wa hal yashtumu arrajulu walidayhi qaala na'am yasubbu aba arrajuli fa yasubbu abaahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu muttafaqun alayhi wa fii riwaaya inna min akbari alkabairi an yal'ana arrajulu walidayhi qila ya rasula allahi sallallahu alayhi wa sallama kayfa yal'anu arrajulu walidayhi qaala yasubbu aba arrajuli fayasubbu abaahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu kon al imaamu al haafizu an-nawawi rahimahullahu ta'ala ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ xadiis moom lañ jëloon jeexaloon ko muy trois cent trente-sept nekkoon xadiisu Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma bi mu ne Yonent na al-kabaa'iru al ishraaku billah wa uquuqul waalidayn banim jeexe walillahi alhamdu wal minna tey mu ne hadith numéro trois cent trente-huit ñetti téeméer ak fanweer ak juróom ñett mu ne waanhu hadith bi mu ngi koy jële ca saxaaba bi mu jële woon léegi hadith muy ibn amr radiyallahu anhuma mu ne anna rasulallahi radiyallahu anhu anna rasulallahi muy abdallah keneen dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala na minal kabaa'iri bokk na ci bàkkaar yu rëy ta pataata mag ta garaaw ah shatmu rajuli walidayhi mooy ŋaññ wolof danaan saaga di ŋaññ wala insulté goo xam ne moom lay insulté nit ki ah ses parents walidayhi ñaari waajuram waaw bi yonent bi alayhi salaatu salaam waxee lool saxaaba yi jaaxle ñu ne ko xaalu ñu ne ko mii ya rasuulallah yow dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa hal yashtimu ar-rajulu wa hal yashtimu ar-rajulu walidayhi waaw yonent bi alayhi salaatu nit dina saaga ay ñaari waajuram di leen saaga di leen ŋañ loolu am na loolu dina am ni koy def mooy dañoo jaaxle waaw mooy du ne loo amul mais mooy fi mu leen jëlee la quoi yeneen saa salaam di wax loolu ndax ñoom pour ñoom loolu bokku woon ñoom ci seen ci seen réalité yi ñu xam tellement dafa ñàng quoi affaire boobu. xaaral yeneen tubaab saa saa am ne leen naam ah kay léegi nag nan lay demee est ce waa ji day taxaw tiim yaayam saago ko wala tiim baayam saago ko yeneen saa salaam ne déedéet en loolu loolu moom bu amee faire très rare fépp nag. mu ne leen waaye waaw yasubbu rajul yasubbu abar rajul day ŋaññ insulter saaga baayu jàmbur baayu benn góor ah fa yasubbu waali abar waa ji saaga baayam waaw wa yasubbu umma mu saaga wala insulter wala nekk ku ŋaññ yaayu jàmbur yaayu benn waay fa yasubbu ummahu waa ji saaga yaayam moom waaw mu ne hadiis bi muttafaqun alayhi al imaam al Buxaari Muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo mu ne wa fii riwaaya am na sax ci beneen version nu ñu soloowe xadiis bi nii foofu yonent bi alayhi salaatu salaam lii la min akbaril kabaa'ir bokk na ci yi gën a an yal'ana ar-rajulu waalidayhi waaw góor gi bu nee góor gi nag mooy la personne góor ak jigéen a ci yam muy rëbb walidayhi ñaari waajuram kii ne ko mais ya rasulallah andawal ah yàlla li sallallahu alayhi kayfa yal'anu ar-rajulu ay waajuram yonent bi alayhi salaam mu ne qaala yasubbu abar rajul yonent sallallahu alayhi wasallam ne waaw bàyyi jàmbur mu ngi noonu léegi ba mu ŋaññee bàyyi jàmbur fa yasubbu aba waa ji ŋaññi baayam <laughs> waaw saaga na bàyyi jàmbur waa ji saaga baayam wa yasubbu umma mu ŋaññi ki nga xamante ne mooy yaayu jàmbur fa yasubbu umma waa ji daal di daal di daal di saaga daal di ki nga xam ne mooy ndayam léegi laaj bi mooy waa hadis bii nii moom ah est kan moo ko est ñoom ñaar kese mu ne na muttafaqun alayhi est ñoom kese ñoo ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad solo na ko na ko al imaam Abu Dawud ak al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi ala jamii <coughs> kon mu ngi noonu léegi mu des eh, ana. naka la ko al imaamaani al sheykhaani daal di solowee loolu dañ naan la al imaamu al buxaari rahimahullahu taala ci kitaabul adab la ko indi baabun laa yasubbu rajulu waalidayhi buntu teggi baabu buntu laa yasubbu du saaga du ŋàññaar rajulu góor gi wala la personne nit ñaari waajuram mu ne haddathana Ahmad ibn Yunus al-imam al-Bukhari mu ne ki ñu nettali mooy Ahmad ibn Yunus di Ahmad ibn Abdillah ibn Yunus maam di mooy Yunus mais mooy comme rek bari nañ fi ñu gis ñu mel noonu nga xam ne seen maam lañ leen di eh, dàkkantale ween seen baay alors que seen baay mooy kii mooy Abdallah Ahmad ibn Abdillah ibn Yunus ibn Abdillah ibn Qays at-Tamimi kii mooy shaykhul islam moom la imaamu Ahmad moom mii la doon woowe Shaykhul Islam waaw waaw al-Fadl ibn Ziyad nee na damaa dégg Seydina Ahmad ibn Hanbal waay ne ko waa kan laay bind xadiis mu ne ko uxruj demal ila Ahmad ibn Yunus fa innahu Shaykhul ne ko demal ci Ahmad ibn Yunus moom kooku de mooy Shaykhul Islam waaw lu ndaw de lu réeréy waaw sayxul islam du ko tëb ñu ne waa ji sayxul islam ah ah non <laughs> déedéet <laughs> waaw mooy Ahmad ibn Yunus mu ne qaala haddathana Ahmad ibn Abdillah ibn Yunus rahimahullahu ta'ala qaala haddathana Ibrahim ibn Sa'd surtout ibn Abdurrahman ibn Awf la muy Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anil jami' Abu Ishaq an abihi mu jële ko Ibrahim moo ko jële ci Sa'd ibn Ibrahim Eh, Sa'd ibn Ibrahim ibn ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala an Humayd ibn Abdurrahman mu jële ko ci koo xam ne eh, eh, Sa'd bi frère baayam la ko jële xam nga dafa Abdurrahman ibn Awf dafa am doom ju Ibrahim am doom ju tudd Humayd ibn waaye am na beneen doom boo xam ne bu siiw moom lañ bari lu ñuy gis fay c'est à toi de répondre <laughs> répondre yaa vay ah Seydina Abdurrahman gis nga fii da kii da Ibrahim da ne Ahmad Yunus ki ma nekkal moom Ibrahim ibn Sa'd mu jëla ko ci baayam di Sa'd Sa'd boobu di doomu Ibrahim di doomu Abdurrahman ibn Awf waaw Abdurrahman ibn Awf ki sëf ko kii moom muy Sa'd jële ko ci ci baay ci mooy kii ma ko jëlee di Humayd ibn Abdurrahman ibn Awf az-Zuhri radiyallahu ta'ala anil jami' Abu Ibrahim ñi ne Abu Abdurrahman ñi Abu Usman kon Ibrahim mi nga xam ne mooy frère ab Humayd doomu Ibrahim di Sa'd moom moo ko jëlee ci frère baayam di Humayd am na keneen doomu Sayyidina Abdurrahman ibn Awf boo xam ne moo gën a siiw ñii ñëpp ah Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf <laughs> yaakaar nañ ko fi gis Abu Salama nga naan lan wala way da ngaa fàtte <laughs> Abu Salama moo leen gën a siiw ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala an ali Awf kon nag mu ngi noonu le ah <laughs> an ali Abdurrahman ibn Awf voilà kon kon moom mu jëla ko ci baay tëxam ana muy imam kon ibrahim ibn Sa'd mu jëla ko ci baayam di an abihi di Sa'd ibn ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf an Humayd ibn Abdurrahman ibn Awf an Abdillah ibn Amr mu jëla ko ci Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il as-Sahmi radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna min akbaril kabaa'ir an yal'ana ar-rajulu waalidayhi qiila ya rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam wa kayfa yal'anu ar-rajulu walidayhi qala yasubbu ar-rajulu aba ar-rajul fa yasubbu aba wa yasubbu umma voilà kon euh, lii gis nga mooy euh, imaamu Nawawi ne wa fii riwaaya waaw inna min akbaril kabaa'iri an yal'ana ar-rajulu walidayhi imaamul Buxaari moo ko soloowe noonu kantaan imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj Abul Husayn Abul Husayn hmm? moom ci kitaabul imaani kitaabul imaani la ko indi ah muy mu ne mooy baabu bayaanil kabaa'iri wa akbariha buntu mi nga xam ne moom la surah yi def e, ci leeral bàkkaar yu mag yi ak bigg yi ne mu ne qaala mu ne haddathana imaamu muslim mu Qutayba ibn Sa'id mu ne ki ñu nettale moo Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah as-Saqafi Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani gis nañ taayee moom tur bi yëpp la indi woon qaala mu ne haddathana al-Laythu mu ne ki ñu nettali mooy al-Laythu di al-Laythu ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi boroom xam-xamu Misr rahmatullah alayhi an ibn al-Hadi moo ko jëlee ci ibn al-Hadi Yazid ibn Abdillah ibn Usama ibn al-Hadi al-Laythi Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala an Sa'd ibn Ibrahim moom lañ gis sànq an Humayd ibn Abdurrahman moom lañ gis sànq an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala min al-kabaa'ir shatmu ar-rajuli waalidayhi voilà bii moom la imaamu Nawawi njëkk indi après mu ne wa fii riwaaya indi bu imaamul Buxaari rahimahullah kon min al-kabaa'ir shatmu ar-rajuli waalidayhi qaalu yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa hal yashtimu ar-rajulu waalidayhi qaala na'am yasubbu abaa ar-rajuli fa yasubbu abaahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu kon hadiis baa ngi nii kon hadis bii première questionnement première laaj ana ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi dañ naan bunt bi wala ci garab gii ñu nekk ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum di wax ci xaraamal gu mu xaraam di dog say waari waajur di ñaawi jëme ci ñoom ak di dog mbokk yi waaw xaraam goo xam ne lool dafa xaraam léegi kon mooy le fait bokk na ci dog ñaawe jëme ci say waaju mooy nga leen di saaga nga leen saaga mooy waaye gis ka taxaw saaga leen loolu moo tax yeneen tubaab saa saa bi mu waxee loolu mu jaaxal saxaaba yi waaw mu ne minal kabaa'iri kon ñu xam ne gis nga dañ doon wax am nga bii bokkul woon ci im limoon ci hadith yi biñ gisoon bu Seydina Nufay ibn al-Harith di Abu Abu Bakra ak bu Seydina Abdullah ibn Amr bi njëkkoon a gis ah alaa unabbi'ukum bi akbaril kabaa'ir kon loolu dañ doon xam ne loolu du tënk. laysa bi hasr lam ko limoon yonent bi alay saa salaam ne al ishraaku billah wa uquuqul waalidayn ba pare nekkoon dafa euh, euh, wéeru woon fa jalasa fa qaala alaa wa qawlu zuur wa shahaadatu zuur yooyu dañuy xam ne kon mbiru tënk te waxoon nañ na ko waaw tënkuñu ko ci loolu te bi ñu tegoon alkabaa'iru ishraaku billah wa uquuqul waalidayn wa qatlun nafs wal yamiinul ghamuus lii nii day gën a leeral min akbaril kabaa'iri nag uquuq bii nag ci uquuq boobu la dugg waaw ci uqub gële ci la dugg mooy moo tax mu ne minal kabaa'iri shatmu rajuli walidayhi bokk na ci bàkkaar yu mag yi nga xam ne lii day détaillé uqub ak dog ak ñaawi jëme ci sa waajur mooy ngay nga saaga say waajur léegi nag loolu saaba yi jaaxle ñu ne ko mais yow ndaw yàlla saa saa nit ki nan lay nan la ñu di saaga ñaari waajur parce que loolu c'est très loolu daanaka mooy loo xam ne doo ko gis loolu koo xam ne. soit mooy pour réew ba génn ba ba ba dépasser borne réew wala koo xam ne dafa màndi wala àndul ak sagoom yu mel noonu lay xewe mais nit ku normal hein nit ku normal ak lu mu kàccoor kàccoor kàccoor waaye nag loolu am na ba am na am na de mooy dafa raar mais am na de waaw surtout jamono yi nga xamante ne ni yaratuñ kenn en plus waaw yaratuñ kenn. mooy réeka ni borom bi eh, mooñe doomu aadama bi moo ñaawlu loolu ñépp ko ñépp looloo woon ku am kay ku ne ñaawlu nga boo gisee ni doon saaga ay waajuram moo tax loolu ñu jàpp ñu affaire bi ñu jaaxle ci affaire bi waaw ndax tabul aadama yi ci boppam da koy bañ waaw mooy day nekk loo xam ne lii lu ñaawlu quoi loolu am na kon naka lay lay kiiwa quoi waaw léegi nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam leeral leen ne leen mooy loo xam ne moom mooy sababal waaw mooy day saaga waajuru jàmbur ah saaga waajuru léegi kan moo ko waral kan moo waral ñu saaga waajuram mooy moom ndax tàmbaliwul moom directement saaga waajuram mais moo saaga waajuru jàmbur waajur répliquer ta loolu comme ne al ibn abi jamra <laughs> al andalusi radiyallahu anhu daal di wax ne affaire bi euh, yonent bi alay saa fii hadis bi dañ ciy jànge mooy di jëfe bil aghlab bil ghalib li gën a li gën a bari xam nga mu ndax mu ne ndax nit ki en général nit ki bu dee da koo saaga yaay saagu ko waajur wu góor moom buy répliquer buy fayu li nga ko wax la lay delloo mais mu ne ne y'a possibilité waa ji nga saaga ko sa yaayam wala baayam moom mu saaga sa leneen bañ saaga sa baay wala sa yaay biñ ko saaga waaye loolu dafa raar li ëpp boo saagaa nit baayam baay la lay saaga nga saaga ko ndey mu saaga la ndey waaw loolu parce que li ëpp noonu lay demee waaw kon al lil ghalibi <laughs> waaw te ndax possibilité waa ji saaga keneen ku dul baayam mi mu saaga loolu am na waaye yonent bay saab saab malgré ça mu wax loolu kon nag kon nit ki bu waralee loo xam ne bàkkaar la moom mooy am bàkkaar bi waaw même bu dee ne xam nga loolu buntu la ci saddu zaria waaw muy saddu zaria mooy li nga xamante ne nii nit ki li muy jokkaloo lépp loo xam ne dalay jokkale ci lu bon borom bi sharia du koy tëj charia da koy tëj voilà bu dee ne par exemple euh, man de damaa bëgg liggéey waaye nag toolu raisin yee fi ne kenn du la ne liggéey ci toolu raisin day witti ko dafa xaram déedéet waaye bu la leeree ne toolu raisin bii boo ko wittee gis nga feenee fi la ñuy dajale affaire yi dem fee lañ koy yóbbu distiller ko defar ko sàngara te moom lañ koy def mu leer la amoo ci amul loo xam ne si ci sàkkaat yu la déedéet dafa leer bu boobaa dañ naan la du huit raisins moo xaraam vendange waaye bu dee ne bi nga xam ne leer na ne féere jëm yow bu boobaa mënoo ko def lu tax sabdu zaria parce que lan la jëme lu xaraam la waaw moo tax yeneen si lii nii kii la nu mu tudd euh, aslo la cosaan la. ci li nga xamante ni mooy règle boobu nga xam ne ku mel ni Maliki Hanabila yi te sax ñeneen ñi à vrai dire boo seetlu amul kenn ku ko bañ waaw amul kenn ku ko bañ waaw mu ngi noonu loolu la mbir mi te loolu ci alquran la cosaan bi jóge bi nga xam ne ci la borom bi tabaaraka wa ta'ala di aaya way ngëm yàlla yi ngir ne leen bu leen saak bu leen di bu leen di ŋaññi voilà <laughs> wolof ñun dañoo tàmm <laughs> ñun dañ naan lu bari saaga lañuy wax <laughs> waaw waaye mooy ŋaññi waaye saaga yi da ciy dugg mooy insulter te ah kii te kii nu mu tudd tubaab bi bu ñuy insulter ñun bokkul ak ñun tout temps li ñuy wax ah ñun wolof yi lu bari xamuñ loolu tubaab bi. il suffit loo xam ne yow ci wolof bi da ngay jàpp ne lii du saaga ndekete saaga la ci moom suuf bi ñun comme que dañoo bokk ci ñi nga xamante ne ñu dina ñaaw la ne ci wàllu woowu moo jàpp nañ ne bu garaaw bi ñuy def kese mooy li nga xamante ne loolooy saaga alors ko du lool kese ah waaw tubaab bi léegi nag mu ne il m'a insulté alors que yow koo jànni wala yooyu mu ne c'est moi qui qui qui euh, insulte vous m'insultez ak yu mel alors que yow li nga wax pour yow bu dee tradition wolof nga yor bu dee tradition wolof nga yor yow doo xam da jàpp ne lii nii du dara quoi da ngay jàpp ne lii nii ah lii kay xanaa du dara da jàpp ne xanaa lii du dara ndekete insulte la waaw ñun moom ay ndey la ñuy dagg ay maama ci ay ay ay ay ay bàyyi. wal iyaazu billah waaye yooyu am na ci ñooma ah. voilà. sauf que <laughs> am na ci ñoom ta am na ci arab yi waaw yu mel noonu parce que quand même <laughs> le Seydina Abu Bakar <laughs> radiyallahu anhu waxoon Urwatu ibn Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi quand même non boobu boobu moom mooy bi Seydina Urwa taayu tuubagul eh, nekk ci kilifaay Saqiif yi dégg na yeneen ci bari saa ñëw na Hudaybiya ngir di dem Makka moom mu ñëw ne day jàppale ni jaayam yi ndax yaayam ci waa Quraysh la jóge waaw te soxnaam ci waa mbokki Abu Sufyaan yooyu la <laughs> ci doomu Abu Sufyaan yeeg mbokkam yooyu léegi mu ñëw ne day jàppale ni jaayam yi ba waa Quraysh délégué woon ko mu ñëw ci yeneen ci bari saa saam keroog biñ ñëwee bokk na ci ñi waa Quraysh waxoon demal wax ak moom te Hudaybiya biñ ñëwee naan euh, yonent sallallahu alayhi naan ko yow di wax moom di jàpp ci sikkim bi di xëccaale di waxtaan ba kii ne ko doo Urwa kii al-Mughira ibn dinañ gis xadiisam euh, mooy dernier dernier kii ci bunt bii nii xadiis mujj bi moom la Seydina Abu Isa <laughs> al-Mughira ibn Shu'ba ah? mu jël jaasi ji ñoroon di ko teg ci loxo ne ko ne Urwa eh këccal sa loxo bi ci sikki mu yonente waaye sa sa balaa attention balaa dindiwul balaa ngay di xëccaat sa loxo booy indiwaat sa loxo doo ko fekk loxo mooy dagg naa ko mu ne mii kii moo ñaaw wax te ñàkk xam li muy wax mais yeneen saa salam la fekk dañu <laughs> saa reetaan ko <laughs> ne ko kii de <laughs> sa doomu mbokk bi la mu ne kat al kon yaa nekk ni wax sa yow sa bàyyi tax sa nijaay nan ngay wax lii quoi <laughs> en plus yow sa tojaange yi mu fi def rey ci ay man ngir bañ xare amoon saxiif ma ma ma engagé woon ne jël naa lépp gàddu ak ko démb démb laa laa door a finir fay fay li nga waroon a fay digg yëpp démb laa ko finir amoo dara loo way kii man sa bàyyi tax nga naan ba bind sa loxo sinon ma ma yow après muy wax ak yoneen saa salaam naan ko bon yow yoneen saa salaam gis nga nii nii ma gis fii ñii ànd ak yow saxaaba la doon wax ah gisuma lu dul ne ay duñu dara gis nga bés boo fi amee problème dañuy daw bàyyi la Seydina Abu Bakar dégg ko mer ne an asur ku bàyyi fi yonent saa salaam ndax ab ab xare bu am wala lu metti um sus Badr laat <laughs> ne ko maccaw pilu laat <laughs> xam nga loolu dafa garaaw <laughs> ci ñoom ci ñoom quoi imagine mooy seen yàlla bi laat laat nga xam ne waa paaj dañ ko doon màggal tamit lu bari ak rek afara'aytumul laata wal uzza yaa ngi koy dégg ci suuratu najm Seydina Abu Bakar ne ko hee maccal pëyu laat <laughs> waaw ngir mer ci liñ ko wax xam nga boobu moom boobu it <laughs> boobu it bokk na ci li <laughs> waaw mais xër ak ni ñu kii bi tax ko gërëm sallallahu alayhi ak lim leen jaree ñoom ñu waxuma la seen bakkan kese mais bakkanu lépp lu am seey ndax yoneen sallallahu alayhi wasallam waa ñu ñëw dañuy daw yoneen bu tàngee ñu daw bàyyi la loolu kon saddu zari'a lii cosaan la ci waaye cosaan bu mag bi mooy ci alquran bi suñu waroon di wax ci suuratul an'am ne wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu allaha adwan bighayri ilm waaw kadhalika zayyana li kulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun waaw suñu boroom ne jullit ñi wala tasubbu bu leen di ŋàññ waaw alladina ñi nga xam ne yad'una min dunillah moom lañuy jaamu bàyyi fi yàlla muy bu dee waa Quraysh Laat Uzza Manaata ak ñooñu bu leen leen ŋàññ bu leen wax lu ñaaw ci ñoom mooy wax lu ñaaw mooy la mooy nga wax lu ñaaw ci ñoom loo xam ne saaga la bu leen ko def lu tax te pourtant loolu jaamu yàlla la wax lu ñaaw ci xërëm yi jaamu yàlla la mais comme que ñu ñu ko séqal boo waxee lu ñaaw seen li nga xam ne ndax ñoom lañ jëm moo tax suñu borom teg ci li mu wax ñoom dañuy répliquer te bu ñu répliquer yàlla la saaga dañ naan ah ñun li ñuy jaamu ngeen di saaga kon yéen seen saaga dañ yàlla wal iyaadu billah mu ne fa yasubbu allah ñoom yàlla la ñuy saaga bu boobaa di xay réel mi te teguñu ko ci xam-xam ndax li leen yóbbu mooy xam yi yàq voilà man dañ ñoo touché lu tax kon duñu répliquer suñu boroom nag ne jàpp xamal ni nag mbir yi nii la gis nga ñi gën a réer ñi gën a sànku la ñu jàpp boo leen ko xeebalee yi ñoom xeebuñu ko gis nga waa démocratie xam nga pare nañ ñàkk ci ay bakkan ak lu ne ngir démocratie bi daal di féete kanam waaw nekk li nga xamante ne mooy féete kaw moo féete kaw le leneen lu dul moom waaw ngir demba demba kaasi bi muy démocratie daal di féete kaw leneen lu dul moom waaw lu leen ci jaral na ay bakkan rot ñu ne ngir instaurer la démocratie waaw les nos institutions waaw yooyu jaral na leen seen bakkan la ñu dégg boo foogee ne gëmuñu ci dara yow yow mooy xamoo yow <laughs> demal fii génnal ci biti à Lyon. a Paris à Besançon à Arras ak feneen ak feneen fu la neex Charleville-Mézières <laughs> à Bordeaux à Pau nga génn ne gaa yi wala sax aw Sénégal nga daje génn tubaab <laughs> nga nga wax dara ci institution yi ni muy ni muy gise dara ci Marianne parce que Marianne figure bu mag ci la waaw loolu dafa riir ci ñoom léegi nag seen symbole yooyu la la borom bi ne yow bu dee en démocratie nga ne ci gaa yooyu bul ñëw di saaga yooyu di leen ŋàññi di leen insulté parce que boo leen insulté ñoom ñu insulté yàlla te xamuñ parce que jàpp nañ ne lépp a <laughs> lu tax lu tax ñoom ñu mel noonu ku nekk ndax kazalika suñu borom ne naka noonu zayyan naa lañu lañu taaralal li kulli ummatin xeet wu nekk mbooloo mu ne amalahum la ñuy jëf bu kenn di yaakaar ne waa démocratie pour ñoom démocratie daa ñaaw rafetul nit ñi dafa taaru ci ñoom waaye à vrai dire xam nga borom bi mooy defaatoon li nga gis yeneen aaya foo xam ne borom bi da naan wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytaane moo leen taarala la ñuy jëf mais shaytaane la muy def ku ci ànd nga kan kan moo dogal shaytaane mel noonu ak kan <laughs> moo ko permettre loolu mooy borom bi waaw. moo tax ngay gis léeg-léeg borom bi naan kazalika dakaroon zayyannaa la ñu lee la ne la ñu taaral rafetal li kulli umma mbooloo mu ne xeet wu ne amalahum la ñuy jëf mooy la ñu gëm te ca kaw la ñuy gëm ci ci ci fondement loolu fondement loolu ci lañuy ñuy jëf mooy borom bi mooy nguuram gi dara du fi xew dara du fi ñàkk xew lu dul da neex wa ma tashaa'una illa yasha Allah mooy lépp lu fi xew yàlla lépp waaw lépp ci dogalu yàlla la amee gis na lu baax ci dogalu yàlla la amee lu safaanoon baax ci dogalu yàlla la ame waaye ci ay teggin lañu dul askane lu lu baaxut yàlla waaw waaw kadhalika yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha borom bi nee na naka noonu yudillullah boroom xam-xam yi ne yudillullah bul ñëw ne yàlla day sànk ndax réalité bi xaqiqa bi mooy yàlla la waaye du ay teggi nga koy askanale loolu moo tax seen al xalil xalilur rahmaan ibrahim alayhi assalatu wa salawatu rahmaan nu rahim mu wax ne ba muy wax xéewal yi di lim ki may dun ki may leel bu ma xiifee di ma nàndal bu ma maree waaw waaye ba ñëwee ci feebar waxul ki nga xam ne yumridu nii moo may feebar loo déedéet dane wa iza maridtu bu ma feebaree voilà mu jël feebar askane la ko boppam ndax mbir la moo xam ne wu xaw a metti la mu askane la ko boppam te askanewul ko borom mu ne bu ma feebaree nag moom moo may fekk waaw loolu mooy waa ahlu tawxiid ñoom ñooy ñu kawe ñi ci boroom xam-xam yi mooy loolu mooy seen wax yi loolu moo tax fii teggin lañ wax ne yu yudillu Allahu man yasha boroom bi mooy sànk ko soob déedéet boroom bi mooy seetaan ku ko soob mu sànk waaw wa yahdi te mooy gindi man yasha ku ko soob waaw kon Iblis nga gis kon mu ne kazaalika ne ko noonu zayyannaa lañu nañu taaralal li kulli umma xeet bu ne peuple bu ne amalahum la ñuy jëf chrétiens yi la ñu gëm rafet moo rafet ci ñoom yahuud yi la ñu gëm moo rafet ci ñoom jullit ñi la gëm moo rafet ci ñoom waaye animiste yi ñu gëmul dara la ñu gëm moo rafet ci ñoom ñi nga xam ne gëmuñu dara lee lay kaar banu lay kaar ñoom itam la ñu gëm moo rafet ci ñoom waaw li kul moo tax suñu borom waxoon fële kullu hizbin bima ladayhim farihun waaw gis nga peuple bu ne mbooloo mu ne la ne fa ñoom moom la ñuy bége waaw waaw en France en démocratie c'est qu'on lan la ñuy dégg les de la République ak les les jours yi nga xam ne mooy fàttali les les les honneurs des hommes panthéonisés de la République waaw ay l'armistice jour yu mel noonu waaw la résistance Jean Moulin et consort ak yu mel noonu ñoom ñooy ñuy màggal ak 14 juillet révolution française boo demee ci réew moo xam ne mbir julli la ñoom loolu déedéet ñoom yi ñuy déggee mooy lan mooy ay tabaskee ki yooyu ak li leen borom defal ci ay xéewal ay korite ndax lan fàttaliku ñi nga xamante ne moom la ñuy fàttaliku Seydina al Xaliil alayhi salaatu wassalaam